bismillaahi rahmaani rahiim ñu dellusiwaat toll ci waxtaanu téeméer ak fanweer ak juróom-ñett soxna Faati Jara radiyallaahu taala nee na Sëriñ Tuubaa xaada lahu laaw nee na ko bi ma nekkee ci tukki bi ba war a ñibbisi dama xëy julli fajar muy suba ba noppi yonante bi sallallaahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ni ma liggéey bi mat na ba bët setee ma génn lu mboolem gaal ya ca néeg ba buub lu néeg ba taal fa cuuraay def fa laj koloñ booba ka jiite sol daar sax foofa ma nga may gis di ree ree ju metti ngir li ma nuru koy tuxu te gisul menn màndarga mu may tuxal si tuut ndaw fekk ko foofee aku xel xel mooy daw yu metti jox ko aw këyit ni ko nee nañu ngeen puus mbaam puus gi mbaam puus gi wagga xëy na la bëgg a wax wala la fa am booba yóbbu yére sëriñ bi ca gaar ba bu fekkee saxaar gi jiitu na fa sëriñ bi nag ku ci amoon genn ndomb ak tànk ndomb ak tànk mooy garaat des na ko tekki mu waaru lool daal di daw jëli mbaam puus ga ñu teg ca yére ya ma jàpp foofee ba ñu àggee ca gaar ba ma julli ñaari rakkaa door a dugg wér na lu mel nii xëy na du ñàkk soxna si moo ko doon laaj sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaaralahoo wara daa jekki-jekki di ko nettali ci biir nettali bi danañu gën a xam li sunu borom subhaanahu wa taala di wax ni lépp dama ko wutal ay àpp inna kulla shay'in xalaqnaahu bi xadar su ko defee bu àpp boobee ñëwee fàww loolee am sunu borom nag li muy sottal ci mbindeef yi la koy sottale ndax moo leen moom wa ma tashaauna illa an allah loolu sëriñ bi def ci néeg bi dañuy jàngal warma ak teggin ndax wóor na ni ko foofee ñi fiy nekk duñuy jullit waaye liggéey yi mu doon def foofu te ñuy liggéey yu màgg lay wormaal ba tax muy def loolu wala axlam ñoo ci nettali téeméer bi ak fanweer ak juróom-ñeent soxna si radiyallahu taala anhu nee na bi sëriñ Tuubaa xaadalahu law maxtaara lahoo ñëwee Daaru Salaam woo na ma bis ginnaaw gee ni ma bi ma nuyoog moom ba noppi mu ni ma tukki bi li ma ci ëndaale mooy xéewal sunu borom yépp subhaanahu wa kon yéen ñi wax ni man ngeen àndal xéewal gu ci ab jullit war a am dangeen danaa leen ko jox lu ngeen làmb daju leen ko maa dox seen digg ak moom àdduna nag daa gàtt ba xéewal yépp xaju fi waaye lu fi jullit war am danaa leen ko jox lu ngeen làmb mu dër ci leen ko te xam ni ab jullit da koo watta am lu jullit waruta am maay dox sa digganteeg moom ndax waxtaan wi soxna si képp lay waxal wala murit yépp sëriñ bi daa wax ni yéen ñi ñi wax ni ci man ngeen àndal kon murid yépp ñoo ko tax di wax sëriñ bi nag xaadala wala maxtaara la woo daa bëggal murid yépp saxaadata daare ni daa bëggal murid yépp saxaadata daare ni moo tax lépp lu leen koy xañ du leen ko jox ba tey sëriñ bi leeral nañu ci biir waxtaan wi ni ñuy xamee ak tànnam loolu moo di li ñuy wut bu jàppandee lool te amul benn nax-nax ñu xam ni lii lu mu tànn la ci ñun bu fekkee jàppandiwul nag ñu xam ni nekkul lu mu tànn ci ñun wala waxtu wa ak seegul waxtar liyal axsana fi kulli layaat wajal xayaatiya bi xayra ayaat waktub liyal yawma xalaawatan tadum fi kulli maa lixtarta yaa baaxil xadim murid yi nag dañoo wuute lool ku ci ne ak la gën ci moom li tax jàng xasida lu bari am solo ci am murid da koy xamal ak tànn di ko neexal ci moom wala ahlam ñu ñëw ci nettalib téeméer bi ak ñeen fukk sëriñ Tuubaa xaada lawo laaw maxtaara lawoo ca njaareem mas naa yónni laj koloñ ku ñuy wax farboot njëgu ñaari biteel la ko joxoon bi mu yeggee naar ba juum jox ko ñetti biteel mu ñëw fekk sëriñ bi di waare mu raam jox ko benn biteel ba fekk téerab alxuraan ma nga ca wetam mu génn téere ba teg fee fab sa jaada ga ko ëmboon ubbi benn biteel sotti ko ca jaafir bi ma moo jii def kaamil bi mu sotti ca la ca des sànni ko biteel ba sànni biteel ba ca naaj wa far bood raam jox ko beneen biteel ba ca des sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo jël beneen kaamil bu nekk ci jaafure dindi teg nee sa jaada ga ko am woon mu sotti ca laj kolañ ba mu xaaj moom biteel bi mu sànni ca naaj wa moom sa jaada bi la sànni ca naaj wa jël jaafur ja sotti ca la ca sànni ca naaj wa moom jaafur ji daal di sànni biteel ba far bood raamaat jox ko beneen biteel sëriñ bi ne ko xër xër mooy sànni gu am doole ni ko far boot boo foree lu baax bootal boo foree lu bon waccal mu xaj na ñetteelu biteel boobu mu koy jox te moomu ko moo tax mu wax lool dama laa bëgg a dénk loo xamul bu ko wax loo mënul bu ko def loo moomul bàyyi fa xam nga loolu lu moom mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko bisimilah baax ak barkeel ak bërile yooyu lay jur sëriñ bi mel na ni laaj ko lañ daawu ko sotti ci biir kayit gi gis nga noonu mu ko sottee ci jaafure ji ak li ko am ndax loolu mooy waral kayit gi du gaaw a yàqu te it sëriñ bi bind yi mu daan yor yi ci ëpp daanaka mbind loxo lay doon nga xam ni boo ko sottee ci kayit gi mu far ba tey maanuk sëriñ bi xaadalawo law maxtaara lawo akuk sàmmonteem feeñ na lool ci jëfin wi ak xam gi mu xam yu nëbbu yi su ko defee li mu mujj wax nag ni ko xam nga loolu lu moo xay na da koo bëgg a wax xam nga boo defee loolu lu mu lay jural mu ni ko déedéet mu ni ko baax ilaa axirihi ndax kuy def loolu mu wax faawu mu baax barkeel bari la incha allah mën naa amit ki doon nettali moo am lu mu waxaalewul wala alam ñu ñëti nettali téeméer bi ak ñeen fukk ak benn soxna faati ja radiallahu law anhu nee juróom benn nit la sëriñ tuuba xaadalahu lahu maxtaara lahu njëkk a wax ndigalul jumaahi tuuba ca daru salaam la ko wax ak ñoom ci benn néeg muy maam Cerno sëriñ gaawaan sëriñ Mbàkke Busa sëriñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Balla Coro sëriñ Masamba radiallahu taala anhu door a dem gànnaar wax na leen ko doog a dem gànnaar loolu man li ma ciy dégge moo di liggéey bi ñor na sëriñ bi xaada lawo law maxtaara lawo ndax ñooñu mu woo ñëpp kenn ku ci ne doy na ak kilifa te it gis nga ndigal li ni mu soreek tàmbali gi te it gis nga ndigal li mu tàmbaleek sore gi te moo ko bëgge noonu nga xam ni moo njëkk ndigalul jumaay njaareem ba tey loolu sëriñ bi def dana ñu jàngal mbirum diisoo akuk amam solo wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak yaar sëriñ Touba xaada lawo law maxtaar lawo bi muy nekk Gabon ak na am na tubaab bu mësa ñëw ci moom ànd ak xaj am na ñu ni da doon gi sëriñ bi nekk kayit gi sëriñ bi teg sëriñ bi ni ko bu ëllëgee boo fi ñëwati bul ànd ak moom waaye mel na ni déggul li ko sëriñ bi wax te suba bi sëriñ bi jullee ba noppi yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ni ko laayee ful maa ya ba ubbikum rabbi law laa duhaakum def ci ak xasida xay na mooy xallabtu kulli li karimin wa baxaa tawbiixa ikramin wa xultu bax baxaa muy xasida bax baxaa ba mu ca nekkee kookee ñëwaat ànd ak xaj yu bari waaye bu ci wut si sëriñ bi xaada lahoo law maxtaar lahoo mu wiccax ko xalima ga mu tàkk ba yépp jeex loolu mooy gàttal gi nettali bi nag mel na ni sëriñ Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhu mu sëriñ Touba xaadalaho lahu maxtaar lahoo nettali na ko ci ab téere waaye yërëguma ko bari na loolu ay waxin waaye loolu dañuy xamal sax gi ak am gi rek sëriñ Touba xaadalaho lahu maxtaar lahoo du lor kenn boo gisee lii mu def lépp li muy tegtale moo ma yërmandeem ndax nee na ko bu ëllëgee bu fi ànd ak xaj yi mu dëgër bopp ba tey gis nga ne yonente bi sallallahu taala wa sallam moo ko digal lii mu door koo def inna minal mujrimina muntaqimun wala alam ñu ñëw ci nettalib téeméer bi ak ñeen fukk ak ñett sëriñ xabibu ak sëriñ muhammadu njaaña sëriñ tubaa law mas na leen a wax waxtu wu jot na ngeen ko jàppal njàpp mu tooy te julli ko ca waxtu wa kon ma warlun leen seen lépp njàpp day raxas ay bàkkaar julli itam day fari bàkkaar sëriñ bi nag képp ku muy digal dara dana xool ba xam la xam itam sab tolluwaay fi mu ne njàpp ci waxtu wu nekk ak julli julli juróom ci mbooloo dañu ko tàmm ba xaw koo wayafal waaye amul lenn lu ko gën a rëy su ko defee am na ci boroom ngir yi ñoo xam ni dañuy wax ni jàpp daa war a sëx ci julli gi ndax li suñu boroom wax subhaanahu wa taala isaa xumtumo ila salaat lii sëriñ bi wax nag dëgëral na boroom ngir moomu xam boroom ngir mu wax loolu waaye ñun ci ngirum Malik radiyallahu taala anhu la ñu digal ñu ciy jaamoo yàlla subhaanahu wa taala ci ngirum Malik la ñu digoo la ñu digal ñu ciy jaamoo yàlla subhaanahu wa te moom nangu na bañ a sësale am njàpp ci ak julli nga xam ne da ngay jàpp toogaat waxtu door a julli lu mel ni ndigal yi itam li ñu ci war mooy ku ko man nga di ko def te xam ne mooy li gën boo ko mënul nga dellu ca la mu la digal ci roy imaamu Malik radiyallahu taala anhu wala alam ak ñeent Sëriñ Tuubaa xaada lawoo la maxtaara lawoo mas naa am woo mag ñi ni leen digaluma leen dama leen di déggal li leen sunu borom digal dégg déggal mooy jottali digaluma leen dama leen di déggal li leen sunu borom digal sunu borom nee na ku ma jaamu may sa buur sunu boroom nee na ku ma jaamul it may sa buur sunu borom nee na àjjana man dongumaa ko moom keneen ku am àjjana amut sunu borom nee na sama àjjana ku jaamul du fa dugg man ci saa bopp li ma leen ciy dollil man ahmadu mooy jaamu leen yàlla jaamu lu ma leen yàlla saa bopp laay jaamul yàlla jaamu leen yàlla jaamu lu ma leen yàlla saa bopp laay jaamul yàlla jaamu leen yàlla jaamu lu leen yàlla saa bopp laay yàlla yowmal xiyaam du ma fa taxaw di layal kenn mbaa may la yow kenn ñaari baat la ma sama boroom di laaj fa may taxawal fa muy taxawal boroom jamono yépp bu ma fa taxawalee ni ma ahmadu na nga def ak jaam yi ma ne ko bind naa wan leen wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis sëriñ bi waxtu wu nekk ak xeetu waareem tey nag daa ñëw di ñu xamal màggug sunu borom subhaanahu wa taala di ñu leeral tam ni jaamu yàlla képp mooy yoon àjjana jaamu yàlla nag ga ca gën a màgg ginnaaw julli juróom mooy jàng alxuraan ak xasiday sëriñ bi ndax xasida yi sax mooy jaamu yàlla gi gën a màgg li ko waral mooy boole na njariñi jaamu yàlla yépp loolu moo ko wax